nee na wa Abu Salih te mooy Zakwan as-Samman az-Zayyat borom import export génn àdduna 101 rahmatullah an Abi Hurayra ku nekk ci ñoom di jële ci Seydina wa Mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu mu ne illaa kalba ghanamin ba mu def li nga xam mooy man man amsaka kalban fa innahu min amali jur ji la ku yor ay troupeau am ak fermam waaw yor ay xaj yoo xam ne ñoo koy gardeel euh, jur ji mu man leen di ci noom aw xarfin wala mbay aw saydin wala li nga xam ne mooy rëbb wa qaala abu hazim mu ne abu nee na salama al ashja'i al kufi rahimahullah taala génn àddina le vers les débuts année cent yi mu ne an abi hurayra sayyidina abu hurayra mu ne an nabi sallallahu alayhi wasallam muy jël yoon sallallahu mu ne kalba saydin aw maashiya foofu mu waxe ko noonu kon hadis baa ngi léegi nag ñu xool imaamu muslim abul xusayni rahimahullah moom ana la ko solo ah moo ko di kitaabul musaaqa ba léegi quoi ah <laughs> voilà kitaabul musaaqa mu ne hmm? ah, moom al imaamu abul muslim rahimahullahu taala après bu ko defee sax ñu xoolaale la mu ne wa hadathani Abu Tahir yi mu ne te nettali nañu ki nga xamante ne mooy Abu Tahir wa Harmala voilà ci ñaari sëriñam la ko jële muy Abu Tahir Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh mi mooy sëriñu égyptien yi al-Qurashi al-Umawi Abu Tahir al-Misri rahimahullah gane àddina 170 génn àddina 200 cinquante wa Harmala moom it égyptien Harmala ibn Yahya ibn Abdillah ibn Harmala ibn Imran at-Tujibi Abu Hafs àndandoo imam ash-Shafi'i gane àddina cent soixante génn àddina deux cent 43 qaala mu ne ñoom ñaar neen axbarana ibn Wahb moom it madani misri finalement muy Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Abu Muhammad al-Misri al-faqih maliki bu mag bi gane adna 125 génn adna 190 qaala mu ne axbarani nettali na man donc Yunus di Yunus ibn Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad al-Ayli rahimahullahu Abu Yazid génn adna 159 am na wuute an Ibn Shihab gis nañ ko sànq an Sa'id ibn al-Musayyib tudd nañ ko sax muy Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'id ibn Imran ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi di sangu taabi'iin yi génn àddina am nañu ne après 90 am nañu ne 93 am ñu ne 94 am nay wuute am na sax ñu wax ba sax an Abi Hurayrata mu jële sayna Abu Hurayra radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam man iqtana kalban laysa bi kalbi saydin ah wala maashiyatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiraatan kulla yawmin wa laysa fi hadith abi tahir wala ard mu ne hadith abu tahir amul wala ard ñoo hmm? tax tegoo moo la ci suuf wa fi riwaayatil muslim wa man iqtana kalban laysa bi kalbi saydin wala maashiya wala ard mooy bi man iqtana kalban laysa bi kalbi saydin wala maashiya wala ard fa innahu yanqusu min ajrihi qiraatan voilà kon imam muslim kon gis nga noonu la ko hede moom al imamu abul husayn inna ko nag ci man amsaka comme ni imam al bukhari indi ni imam al nu mu tuddati imam bi euh, an-nawawi rahimahullah mu jële zuhair ibn harb qala hadana isma'il ibn ibrahim surtout euh, mooy ki ibn miqsam al-asadi mooy ibn ulayya an Hisham mooy ad-Dastawaa'i an Yahya Abi Kathiir an Abi Salama an Abi Hurayra radiyallahu anhu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man amsaka kalban fa innahu yanqusu min amalihi kulla yawmin qiiraatun illaa kalba harsin aw maashiyah voilà mooy comme bi ci kaw wallahu ta'ala a'lamu bis-sawaab kon eh, mbir yaa ngoog léegi nag ñu war taxaw tuuti ci wàllu masala yi nga xam ne ginnaaw bi ñu gisee taxriij bi gis kon Euh, lii Imaam An-Nawawi tudde kii bi loolu la mooy yeneen saa san du li mu tere rek mooy ñaar xaj boo xam ne dañ ko euh, li nga xam ne moom la permettre mooy xaj boo xam ne ngir euh, jur gi ak li nga xam ne mooy rëbbkat bi kese waaye moom ci boppam nee na ngir tamit Imaam Ibn Umar gis nañ Sufyaan Seydina Sufyaan ah, min min min min min min Azdi Shanuwa waaye Seydina Abdallah ibn Mughaffal Seydina Ibn Umar ci boppam radiyallahu anhu ne Zar'a ci la ak al xaafizu ad-Dawsi al-Yamani kon rahmatullah kon mooy lii suñu lëkkaale mooy leer na buntu bi yonent saa salaam daa wax ne képp koo xamante ne nii jàpp nga aw fo ab xaj waaw yow day wàññi sa yu baax min ajri kulla yawmin qiran waaw loolu est-ce que loolu day nekk loo xamante ne nii lu ñu sit kese la comme li ko ñeen ñu di waxe am na nañu <laughs> yàlla loolu manu la nekk loolu loo xam ne daal day nekk loo xam ne lu xaraam la al imaamu alxafiz an-Nawawi rahimahullah ci li nga xam ne mooy al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi bi nga xamante ne ci lay sharaal yi mu ne lii nii euh, hadis bii nii ah waaw bo parce que euh, am na lu ma la doon sànq mais loolu mooy que ne moo faat xaj yi <laughs> dañ leen saa sax da ko doon digle dëgg bu njëkk est loolu daa nekk loo xamante ne nii mooy lu wëy la ba léegi wala loo xam ne benn jamono la woon lu ñu nasaxal la loolu insha li gën a dëgër mooy dañ koo nasaxal voilà au début ñenn ñi ne moo ba muy digle ñu faat xaj yi da cay bàyyi woon yi nga xam ne moom lañ permettre yu mu bàyyi jur jeeg ngir li nga xamante ne mooy rëbbkat bi am ñu ne non non yooyu yëpp lañ digaloon ñu rey leen sauf que après la digle ne yooyu nañ leen seetee leen ci ñett yooyu ba pare après sax beneen bi mu tere ñuy rey xaj yi maa maa baalu ko baalul kilaab après mu daal di seetee yooyu ba mu des mu ne ba mu des bu ñuul bi ndax moom saytaane la bi am tomb yi voilà après borom xam-xam yi nag wute ko ñenn ñu ne non kon euh, mbir mi mooy euh, xaj yi. seenuk faat leen loolu dara da léegi day daw ba mu des yii nga xam ne moom la permettre am ñu ne non lépp la ñu mën a faat ba mu des yii ñu permettre ak bu ñuul waaw ndax dane saytaane la am ñu ne non non xaj yi comme ni ñoom al imam alxaasna abdul bar lii dañuy gàttal tënk affaire bi quoi côté boobu ndax du masala boobu exactement mooy suñu masala voilà euh, mooy euh, comme li euh, ñoom al imam abu umar ibn abdul bar ne man li ma gis mooy xaj yi ñu digg la ñu faat leen mooy xaaj xaaj xaj it loolu dañ ko nasaxal ba mu xaj it waaw même bu ñuul bi sax ba des bi nga xam ne ci ñoom mooy day gaa bépp xaj boo xam ne day loraate mooy xaj biy karaate waaw parce que li boroom yeneen saa sam doon wax naan xamsun fawaasiq yuqtalna fil hilli wal haram juróoma ngi ay génn topp lañ dinañ leen faat ci euh, al mooy euh, en dehors de euh, la haram al makki ak al daal l'enceinte même haramul makki mooy fi nga xam ne dañ fa tere ku fa dagg garab ku fa euh, rëbb yooyu même foofu sax loolu yiñ koy tere tere bokk na ci yiñ permettre yeneen saa tam ne yooyu moom garaaw mën nañ leen faat mooy al kalbul aqur mooy xaj bi nga xam ne day karaat te xaj boobu que mu nekk ñuul ak weex a ci yam bépp xaj mooy buy loraate kon nag ñu xam ne loolu kon xaj buy loraate moom lañu moom moo des ci bu boobaa mën nañ ko faat même bu dee mazhabu imaamu Maalik moom daa jàppoon ne xaj yépp lañ mën a faat ba mu des yii nii waaw ba léegi loolu teggeekuwul waaye loolu insha allahu taala loolu teggeeku na këne maa baalukum wa baalul kilaab bi mu wax ci xadiis Seydina Abdallah ibn Mughaffal ne Seydina ibn Mughaffal dane dañoo diggaloon ñuy faat xaj yi après yeneen saa sam nañu sax lan mooy seen problème a xaj yi léegi bàyyi leen leen waaw ba nga xam ne benn meer ndaw <laughs> day jóge fële ci àll ba yorub xajam ñëw gaa yi faat ko waaw <laughs> après am na boo xam ne noonu dañ doon bàyyi ñuy bàyyi xaju yi nga xam ne ñoom ñooy garder tool yu tool yu ngand yi dañ ko doon bàyyi mais yu ndaw yi sax temps dañ ko doon faat waaw waaw ndax dañuy ja loolu baroo xam-xam ne parce que tool yu ndaw yi ñoom garder leen c'est pas compliqué alors que yu mag yi ñoom dañuy soxla ay xaj yoo xam ne doo koy garder moo taxoon mu bàyyi loolu waaye loolu lépp c'était avant insha allahu taala li nga xam ne daal moo gën a dëgër ci mbir yi mooy li nga xamante ne nii mooy ne xaj bay xaj loolu sharia da koo teggi ak sharia yeneen saa salaam ba mu def bi nga xam ne moo ci loraate jeex na parce que lor googu muy defee moom la ñuy fajal doo moom la ñuy fegal doomu aadama mooy yi karaate di di di di def ay mët ay ay mët yu rëy di song nit ñi wala di song di mat nit ñi ñu naan ah koñ sàngam moom am na xaj boo xam ne nàngam xaj wala ci àll bi nàngam waa yooyu euh, mooy autorités yi dañoo war a déléguer ay gars ay chasseurs yoo xam ne ñoom la ñuy jox li nga xam ne mooy aval ne leen bu ngeen demee ngeen faat xaj yoo yële waaw ci kaw loolu mais bu dee loo xamante ne nii euh, nekkul loo xamante ne dañuy gaaña loolu laysa huwa bi gharab voilà <laughs> waaw mu ngi noonu wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab léegi nag mu des waaw Ah. léegi lan mooy àtteey ah. li nga xamante ne mooy téye xaj ah. mooy di yor di yar xaj quoi bu dee ne yii nii taxut bu dee ne yii nii nga xam ne moom la yoneen saa saam seppee mbay wala li nga xamante ne mooy eh, jur gi wala li nga xamante ne nii mooy eh, ki yor tool ah waa loolu moom est bu boobaa lan mooy àtteem li nga xamante ne moo yor xaj est bu boobaa yor xaj day nekk loo xam ne day continuer lan mooy àtteem mooy dafa nekk loo xam ne lu dagan la noonu wala dafa xaraam ci boppam oh, xaram si si xaram wala boog bon dañ koo sit kese ah wala boog bu baax la sax mooy loo xamante ne nii dafa nekk loo xamante ne moom dagan na mooy ku ko kii dara naw ci loolu al imaam al haafid ibn abdul bar al andalusi wa an-namari rahimahullahu taala mu ne hadith yi nii boo ko gisee fekk muy sharah hadith yi moo taw imaamu Malik bi wax lii wax nañ la imaam Malik solo na ko bu ibn Umar bi mu ne nag e, hadith bi fi hadha al hadith ibaahatu ittikhadhi al kalbi lis-sayd wal maashiya wa kadhalika az-zar li anna ziyaadatu ziyaadatu xaafidin wa wa karaahatu ittixaadihaa li gayri daalik mu ne xadiis yi dañ ciy jànge li nga xamante ne mooy euh, dagan gu mu dagan nit ki euh, nekk koo xamante ne day yar day yor ay xaj bu dee ne lii ko waral mooy ngir ab rëbbkat la voilà wala maasiya daa yor li nga xam ne mooy ay jur waaw wala ngir may waaw waaye tere xadiis yi ñu ngi jàng ne dañu ko tere nag nit ki di ko am bu dee ni lii taxul waaw bu dee yii moom taxul waaw mu ne illaa annahu yadxulu fi maana as-sayd wa ghayrihi mimma dhukira ittikhaaduha li jalbi al-manaafi' wa daf'i al-madaari' qiyaasan mu ne sauf que mooy léegi parce que loolu benn benn masala <laughs> benn masala la mooy waa léegi man man man nag wax ji mooy eh, affaire bi mooy parce que xaj du ñuy kese ñoo ko yor quoi par exemple chien d'aveugle yi nga xam ne ñoom la ñu nga xam ne ay silmaxa yoo xam ne eh, xaj yoo xam ne ñoom la ñu yor ñoo leen di womat waaw di leen yóbbu fi ñu bëgg a dem waaw seen kër ak yooyu yëpp ñoo fay nekk ñuy ànd ak moom ak yooyu waa yooyu moom dañuy dugg ci tere gi wala déet dañ naan la loolu duggul ci tere gi lu tax parce que njariñ gi la moom la la imaam al ah, ibn Abdul Barr loolu mooy li gën a dëgër que nekkul ne li nga xam ne moom la hadis bi tudd rek que ne loolu la mooy ne dañuy ci boole lépp loo xamante ne nii day indi njariñ waaw mimma moo tax mu ne day dugg illaa naw yadxulu day dugg fii maana saydi ci maanaam rëbb bi ñu permettre nit ki yor waxayri euh, ak yeneen mooy maashiya ak jur gi wala bi nga xam ne ngir tool lépp loo xamante ne nii mooy boo ko utee c'est xaj bi dalay bijjil ay njariñ ba pare di la soril ay lor yoo xam ne côté bii nag ci wàllu qiyaas lay jóge ci boobaa ci texte bi waaw voilà mooy bu boobaa chien d'aveugle parce que kee da koo soxla ñee aajoo tax ash-shari'u daal di leen permettre loolu naka noonu la ki nga xamante ni mooy euh, chien d'aveugle bi ak tamit chien de garde c'est pas que bon waa ji bu yoree tool kese la de wala bu yoree ay jur kese koo xamante ne këram yaa kii daa nekk koo xamante ne ay mbir yoo xamante da ko yor comme Euh, moo tax moo tax kii dina ko wax imaam al-Hafiz euh, ibn euh, ibn Hajar <laughs> mu ngi koy wax ne léegi est que léegi est que bu dee nit kii ki daa wokk koo xamante ne daa yor comme xaj yoo xam dañ koy ut ngir muy garder foo xam ne ay magasin yuñ def yenn yi waaw wala kër yenn kër yoo xamante ne nii gaa yi daa foofu gaa yi boo yoru yooyu gaa yi daa bari sàcc léegi yow boo amee xaj nag muy garder est-ce que loolu day dugg ci lii loolu mooy wax ji am ñi nga xam ne ñoo ko jële ci wàllu qiyaas ne lépp loo xamante ni ngir bëj yay njariñ la nga xam ne lool ngir ngir garder la ba pare day dakk loru sàcc yeeg ñi nga xam ne ñooy ñiy ñëw di toj ci kër gi bu boobaa loolu day mën a dugg ci fii waaw waaw booy gi nag bu ko defee mu ne fatama xada karahatu itixaadiha li ghayri xaaja mu ne nag bu ko defee day leer bu boobaa li nga xam ne mooy li tax ñu tere ko xaj nga koy yor te amoo ci benn aajo lima fihi min tarwi'in nas ndax day tiital nit ñi waaw da ngay gis xaj yoo xam dañuy nekk fenn surtout foo xamante daa ay gris am ay fleur yoo xam ne daa laqatu yow nit ki mën a romb ci mbedd mi du yëg ne du gis li ci biir kër gi di dox rek xaj bi nekk see gis wow rek nga tëb nga tëb xam nga mën nga tëb sax kaw daw benn oto bu fël foofu xam nga yooyu yëpp ak di tiitalaate noonu <laughs> xomtinaa yi waaye tamit beneen problème mooy bu garaaw bu nekk ci di ko ta di ko yor amoo ci aajo mooy dugub malaaka yi ci kër gi nga xamante ne ñoom dañ saa nekk ñoom xaj yi waaw kanta imam alham euh, ibnu abdul bar mu ne nag le fait que yonentaa euh, yonente mali saa saam dane naqasa min amalihi mooy ku yorub xaj boo xam ne amoo ci ndigal ci yi sariya maye yow day wàññi ci sa jëf aw min ajri min ajri amali wala jëfu bésam maa yushiru mu ne loolu daa mel ni day junj ilaa anna ittixaada laysa bi muharram te ne jàpp mooy yor xaj même en dehors de lii du lu xaram li anna maa kaana ittixaaduha muharrama ndax loo xamante ni ak jàppam ko ittixaaduhu muharraman mooy yor ko daa nekk lu xaram loolu dañ koy tere imtanaa ittixaadu ala kulli xaalin sawaa'un naqasa al ajr aw lam yanqus ndax kat bu dee ne loo xam ne moom. yor ko daa xaram loolu mu wàññi sa yool mu ñàkk ko wàññee ci yam xaal bu nekk dañ la koy tere mu ne fa dalla zalika la anna anna ittixadaha makruhun laa xaram mu ne bu woobaa man nañ ne li nga xam ne mooy di ut faj di ko yor te yow yii yëpp soxla woo ko noonu yor ko noonu rek mooy comme soxla yi ñu la wax nii yi nga xam day dugg ci yiyee mu permettre loolu day nekk loo xamante ne nii lu ñu sit la waaye du nekk lu xaram waaw léegi nag mu ne euh, euh, après bon imaam alxaam na xajar nag nee na bon <laughs> lii nag madda'ahu min adabi tahrim lii nag imaam alxaam na abdul bar woote ne loolu day wan du xaram wastanada lahu bi lazim mu di ko ci daal di wiir waxam ji ci li nga xam ne moom loolu c'est pas obligé affaire yi dina mel noonu ah. bal yahtamil an takuna al uquba kan moo ne du wàññi rek mooy day wàññi ça veut dire day wane ne peut-être que day wane ne xaraamul mais loolu lay wane am dugal la taqaw bi adami taw tawfiq lil amali bi miqdaar qiiraat mooy yow borom bi la fekk nga yor ko da lay mbugale yow nga yor loo te amoo ci ndigal da lay mbugale le fait que du la du la tawfiqal du la may nga am tawfiqu jëf loo xam ne dina toll ni lu toll ni qiiraat doo ko am sax ba pare nag mu ñëw ña wàññi loolu lépp mu dindi ko ci sa ci sa pay mimma kaana ya'malu min a xayri law lam yattaxidil yattaxidil loo xam ne borom bi doon na ko jàppandal tawfeexal ko man koo jëf ci ay tiyaabu bu doon yoru loon xaj bi waaw. wa yahtamilu tey li jëlee yenu mooy am day yenu an yakuna ittixaaz al-ittixaaz xaraaman këni jàpp ko daa nekk lu xaraam wal muraadu bin naqs anna al-isma al-xaasil bi ittixaazi bu boobaa wàññeeku gi gi xadiis bi wax ne boo yoree xaj yoo xam ne du yii nii waralu ko mooy day wàññi sa bés bu nekk ci say tiyaaba lu tollu ni montagne wala ñaar loolu mu ne li muy wàññi mooy mooy mooy këne bàkkaari ki nga xam ne alxaasil bi muy am bitti xaasi yii ci yor gi muy yor xaj bi yuwaasi qadra qiraat day tollook lu toll ni qiraat aw qiraatayn wala ñaari montagne min ajrin ci bay fa yanqusu mu wàññi min sawaabi amalil muttaxid bu ko defee muy wàññi ci jëfu ki nga xam ne moo yor xaj bi qadra ma yatrattabu alayhi min al ismi bi ittixaadihi wa wa qirat aw qiratan wallahu ta'ala a'lamu bis sawaab imaam alham ne bu ko defee muy wàññi ci jëfu ki nga xam ne moo jàpp yor xaj loo xamante ne mooy prop mooy mooy mooy mooy topp mooy tax mooy ci bakkaar bi mu def le fait mu jàpp lool te sari amayu te mooy lu toll ni montagne wala déet tanta imaam al-Hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala moom dane ci al-Minhaj mu ne wa amma qinaa'ul kilaab bi mooy ñu ngi ci lan mooy lan mooy atteey mais eh, yor xaj kon bu boobaa mu ne fa amma qinaa'ul kilaab bi fa mazhabuna annahu yahrumu qinaa'ul kalbi bi ghayri haaja mu ne suñu mazhab ñun Shaafi'i yi rahmatullahi alayhi mooy dafa xaram nit di yorub xaj ci loo xamante ne nii amoo ci benn aajo waaye wa yajuuzu dina ban nekk iqtinaa'uhu mooy yor ko li saydi comme li hadith yi wax ngir rëbb walil zar'i ngir mbay mi walil maché ngir sa jur yi mu la koy gardeel waaye wa hal yajuzu li hifdi duuri wa daru wa daru wa nahwiha léegi nag moo am laaj waa est-ce que <laughs> hmm? bu boobaa mën naa nekk est-ce que euh, mën nañ ci di ko euh, utiliser ngir daal di di garder kër yi ak fi nga xam dañ fay def ay bagages ay magasin yu ñuy def ay bagages wala ay tàndarma ay xeet yu mel noon ay yoo xam ne dañ ko fay denc bañ non seulement till yi bu dee lu till yi lekk la wala yi nga xam ne ñooy kii wala tamit sàcc si est que loolu mën naa nekk waaw li xibdu duur mooy kër yi mu ne fiihi wajhaani am na ñaari wàll ci suñu mazhab ñun Shafi'i ahaduhuma la yajuzu li zawahir al ahadith fa inna musarraha bin nahy illa li zar'i li zar'in aw saydin aw macha mu ne bi njëkk mooy ne loolu mënu nekk non parce que li feeñ ci xadiis yi mooy ñett kese la ci seppee mbay rëbb ak pour jur ji waaw mooy ñii dañu bañ qiyaas bi ne amul qiyaas yii kese la loolu lii képp ku yor xaj daa xaram mu ne waa saxuha waaye beneen wàll bi li gën a dëgër nag mooy yajuuzu loolu mën naa ne qiyaasan ala salaasa daal di koy eh, daal di koy eh, qiyaase def raisonnement par analogie ci ñett yi nga xam ne moom la yoneen saa salaam yim xanaa xaw ma looloo tax euh, par exemple yi ñuy faat yuñ doon wax xadiis bi ñu doon wax xamsun fawaasiq yuqtalna fil hill wal haram yeneen saa sax juróom yooyu mu ne dañ euh, ak génn topp lañ dañuy yàqalaat des na leen faat ci euh, en dehors de haramul makki ak haramul makki mu tudd al al al al al al al al aqrabu mooy jiit ci la al hayatu al xaj bi nga xam ne mooy karaate. waaye al al al xida atu mooy picc moomu di këf ki ab charognard la njombor yeeg yooyu ak li nga xamante ne nii euh, mooy al mooy euh, kaña ak ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom jinax loolu boroom xam-xam yi am na ñoom ñoo xam nañ ne du loolu kese ah. leneen loo xam ne day loraate ci ci kii yi dañ ko cee xiyaas comme fii ñii daal di ne léegi kon loolu mooy bu dee nag yooyu yoo xam ne dañ koy soxla comme di euh, garde chien de garde yi garde kër yi waaw kër gu ngan nga yor voilà te fii dafa wéet te gars yi daa bari sàcc te boo yoree xaj gars yi fi ñu def chien méchant yëpp <laughs> gars yi ils prennent leur distance waaye te def na fi ay ma am na fi ay matériaux loo xam ne sa waay gars yi ils ils le waa yow nga am na say xaj ngir mu lay gardeel benn ci kaw étage bi benn nekk ci cour bi ci suuf ñii ne loolu mën naa nekk <laughs> mën naa nekk kay parce que loolu mooy maanaa bële moo ci nekk waaw moo tax mu ne wa asaxuha li ci gën a dëgër yajuuzu loolu man naa nekk qiyaasan ala salaah amalan bil illati al mafhuma min al ahadith wa hiya al haaja mu ne jëfe li tax lool mooy jëfe tax tax bi nga xam ne moom ngay comprendre ci xadiis yi mooy baykat bi da koo soxla waaw ngir juróom ci siinoo golo yi ne till ak yi yàq mbay mi waaye tamit ki nga xam ne mooy euh, ki yor ay jur da koy soxla ngir tamit di toppatoo euh, jur ji di ko topp di ko di leen kii quoi waaw ah, di leen toppatoo waaw ci leen canaliser ak yooyu waaw ndax dàq buy dégleeg dañuy tasaaroo fii xaj yi nag ñoo leen di mën a canaliser ak tamit di leen ko euh, fegal tamit ci pill yi yooyu waaw wal aw maashiyam waaw mooy boroom ki nga xam ne mooy euh, jur jéy ak azara mooy tool bi mu ne fii mu ne kon lii la ko wax voilà lii moo tax mu ne lii moo gin a dëgër waaw <laughs> mu ne waxal yajuuzu masala est-ce que mën naa nekk ixtinaa'ul jarwi wa tarbiyatihi lis-sayd aw az-zar' aw al-maasha fiihi wajhaani li ashaabinaa sahhu maa jawaazu jawaazu <coughs> mooy léegi est-ce que man mën ay chiw ay xaj ay xaj yu ndaw am xaj yoo xam dama am ay xaj yu góor yu jigéen léegi bi ñu tëwante après bu ndaw bi jëlu jigéen bi jur xaj yu bari léegi man est-ce que xaj yooyu mën naa leen a yor mooy xaj yi ma yoroon c'était pour garde ab ab tool laa yor wala am mbay wala yooyu léegi ñu am ay doom yu ndaw yu bari mais yooyu est-ce naa leen a garder mu ne am na ñaari wàll mooy benn bi dañ ne non beneen bi ne sii waaw moo tax mu ne di gën a dëgër mooy man naa nekk kay ngir lan ngir euh, bu di ko yar boo paree ngir nga xam ne mooy ngir mbay mi lay doon ak li nga xam ne mooy euh, rëbb ak tamit li nga xam ne mooy ngir sa jur gi mu ne loolu lu mën a nekk la léegi nag ginnaaw loolu euh, ñu gaaw parce que waxtu waa timis laa ji jege mooy beneen masala boo xam ne day am ci suñu fii nii kon loolu mooy bu gis képp kenn ku yor xaj rek nga koy ngay ñaaw njort ci moom waaw parce que <laughs> loolu da indi beneen affaire boo xam ne euh, masala euh, contemporain la mooy ñi nga xam ne dañu dañu naan dañuy ut euh, xaj animal de compagnie parce que ñoom mënuñoo dëkk ñoom kese waaw te Europe gis nga ni mu gaa ñi dëkk il faut ñu am animal de compagnie wala yu mel noonu est-ce que loolu dina doy ci aajo ñu ne waaw bon bu boobaa nañ ko ko may fii non waa ji day dekk ci dépression daal di dox fii nangam ak nangam ah loolu ku gis fin illa bi li tax tax di dugal na lool ah <laughs> fadak ku gisul loolu it mu ne déedéet wallahu taala alam léegi mu def ma boroom xam-xam dañuy eh, li waaw mooy sabab li tax xaj bi di wàññi ci li nga xam ne mooy jëfuwaa ji bis bu nekk am ñu ne parce que le fait que ñuy tere malaaka yi dugg kër gi waaw te malaaka yi dañ lay ñaanal yàlla njéggal di di di la di la barkeel di barkeel kër gi di la ñaanal loolu day wàññeeku day tax yow lu lay pousser te malaaka yi bu ñu defal loolu da ngay gën a yëg ak jaamu yàlla gën sawar ci jaamu yàlla léegi nag bu dee ñoon day tax duñ dugg kër comme niñ ko gisoon xadis yi ñu génn woon que naa Seyna Jibril bi mu naan yonent bi alayhi salaam buntu bee ñu génn man du ñu dugg xaj kër goo xam ne daa am xaj wala suura walla image loolu day tax bu boobaa loolu day tax waa ji affaire am wàññeeku waaw. wala beneen am ñu ne li tax mooy mooy li nga xam ne moom lay jor moom lay lor ñiy romb foofu waaw comme di leen tiital wala di leen tëbali waaw di matt seen yeel yi même bu ko mattul tiital leen magum jëmm waaw kilifa. bi doxkat bi tëbali ko xam nga loolu sawaay lu ñaaw la loolu noonu muy <laughs> lor loolu daa tax mooy lor yooyu am ñenn ñi ne leen parce que yenn ay saytaane lañ comme yeneen saa saa bu ñuul bi muy wax noonu am ne lenn la sabab bi li ko waral muy wàññeeku mooy le fait que borom bi da koy mbugale le fait mu wuteeg li yonent bare saa saa tere ci di jàpp xaj bu dee lii di waralu ko am ñeneen ñi mooy li nga xam ne mooy li muy xab ci seen ndab yi voilà nga xam nit ki bu deful attention rek ay ndabam ndoxam yeeg yi mooy le fait que mooy de kon mu daal di koy sobeel bu boobaa nag mu koy jëfee ci mu koy utiliser ci jaamu yàllam léegi nag du mën a taxawee taxawaayu ndox mu laab ni muy taxawee waaw kon <laughs> waaw <laughs> waaw waaw akbar allahu taala alam léegi euh, mu des léegi nag boroom xam-xam yi di wax ne am na riwaaye yu ne ko imaamu Nawawi da ko leeral yoo xam ne qiiraataan am yu ne qiiraat waa loogu loolu noo koy dégg waaw mooy day wàññi ñaari moon lu toll ni de à ñaari montagne am ñu ne benn montagne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi am ñu ne mbir mi lenn la mooy loolu amul wuute lenn ci ñuy nettali xadis bi ñoo jàpp lenn bi mu naan xiiraat jàppul xiir xiiraataani voilà loolu kese la wala alhamdulilah wala yeneen saa saam daal di nettali bu njëkk bi ne day wàññi benn xiiraat ginnaaw gi borom bi xamloo na ko du yem ci benn lay wàññi de ñaar <laughs> waaw léegi léegi bu ko defee muy loolu am nag ñeneen ñoo xam ne dañ ne non bu dee xiiraat xiraataan yi mooy koo xam ne Medina ala sakin abdul salaatu wassalaam yow bu dee xaj nga fa yor dëkk bu sell boobu nga fa yor xaj yoo xam ne kenn permettre lo yow ñaari montagne par teew dëkk bu mag boobu bu dee feneen nag en dehors de Medina ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam moom boobu benn kese lay wàññi lay wàññi am ñu ne non non loolu kii la bu dee benn montagne mooy lor gi rek lor gi bu dee ñaari montagne la mooy loru xaj bi lu muy gën a bari bu gënee bari yow ñaari montagne lay wàññi bu dee nag ku loram bariwul xaj bi nga yor ku lor gi muy lor jaam yi bariwul moom benn montagne am ñu ne non loolu mooy ville yi bu dee euh, comme mudun yi ville yi voilà Dakar Thiès yooyu yooyu noonu day ñaar lay wàññi parce que foofu la loram di gën a garawe nit ñi fa lañ gën a bare fa la leen di gën a lore bu dee àll bi nag benn <laughs> wallahu ta'ala alam mais bon yii yëpp bon yooyu <laughs> waaw waaw waaye bon imaam al-Hafiz ibn Abdul Bar moom radiyallahu anhu moom da rahimahullah hmm, euh, euh, mooy moom daa jàpp ne mooy li muy wàññi mooy moom jëfam ji muy defal xaj bi di ko toppatoo di ko jëndal ay croquettes di ko jëndal ay lekk yu muy lekk di ko yóbbu ci ci ci ci ci fi ñuy ñu koy coiffer ci fi ñuy yóbbu xaj yi di ko yóbbu vétérinaire voilà comme <laughs> kii urgence hôpital urgence u xaj yi bu amee dara mu koy kii jëf jooju moom mu koy defal di rafetal ci moom moom dañ fu ci loolu la ñuy wàññi waaw parce que. ndax yonent saa salaam mooy mooy ndaw si te gisoon nañ xaj boobu fii bi bagaaya kenn ci prostituée bariwum Israël yi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne jaaykatu seen bopp ci la gisoon ci la maroon naan ba pare daal di gis benn xaj boo xam ne mu ngay yalgat ah, ndax mar mu ne xaj bii de li ma daloon a dal jël ab botam dàllam daal di koy yor ci euh, ndox mi teen bi daal di koy rootal jox ko mu naan nee na fa shakarallaha laha xaj bi santal ko yàlla wala fa shakaralahu la borom bi sant ko sant ko gërëm jëfam ji ci lool mu def la yeneen saa salaam borom euh, euh, euh, saxaaba yi jaaxle ne waa yeneen saa salaam ñun mais kon ñun yooyu bàyyi may li ngeen defal dañ leen dañ ci am pay mu ne fii kulli daati kabida kabidin ratbatin haj ajr mu ne lépp loo xam ne dafa am res wu tooy boo defee yiw ci moom day am pay moo tax imaam alxaas na Abdul Bar ne li ñuy wàññi mooy jëf jooj muy def lu rafet loolu nga xam ne am na pay loolu la yàlla lay wàññi voilà waaye loolu ku mel ni imaam al-Hafiz ibn al-Hafiz ibn <laughs> ibn Hajar da lii moom lu sori la quoi lii da di wax lii la la voilà mais bon <clears throat> waaye yii nii yëpp mën nañu ne lii daal ma ne xiraat yooyu yàllaa dina xam voilà yàlla daal moo xam waaw exactement nan la koy wàññeeg nan lay nekk xiraataane xiraatay nii loolu borom bi moo gën a xam ñàkkul nag li borom xam-xam yi li ñuy wax mën nañ ko tudd waaye daal borom bi mooy ci xam dëgg-dëgg loolu nan la tollu wallahu taala aalam voilà voilà kon loolu lu ama am solo la <laughs> ah léegi euh, bon euh, foog naa euh, léegi war na baax nii léegi nag mu des bon xaj yooyu <laughs> eh, xaj yi fu ñuy nekk parce xaj yi bu ñu leen permettre imam Malik moom danaan xaj yi ci biti la ñuy nekk ah waaw xaj yi même xaj yi nga xam ne permettre nañ ko sax comme kalbu machiatin ah yu yu nga xam ne mooy yu yu yu yu yu troupeau ak sa ferme beeg yooyu du ñu nekk ak yow ci kër gi ah ca biti la ñuy nekk waaw <laughs> waaw waaye loolu yeneen boroom xam-xam yu bari dañ ne non non day nekk ak moom fi muy kii ah non waaw <laughs> c'est pas obligé que ne par force ca biti lay nekk waaw te bu boobaa la léegi nag ngay lëkkale xadis bi ak suñu xadis bañ génnoon doon wax malaaka yi duñ dugg néeg boo xam ne wala kër gu am xaj wala suura kene bu dee xaj bi xaj la buñ permettre loolu terewu ko waaw ba ñeneen ñeneen mu si da koy tere waaye borom bi mooy def malaaka yi ci biti la ñuy nekk mu leen di wan lii waaye insha allahu taala amaana loolu li ci gën a dëgër mooy ñi nga xam ne dañ noonu non bu dee xaj la buñ permettre loolu terewul dara waaw waaw loolu parce que ash moo ko ci settee te manuñ la ne yow lii may nañ la lii nga am ko ba pare loolu di pose problème bu tol noonu ñu la koy permettre loolu noonu noonu kese daa fekk ne kon buñ la ko permettre lépp loo xamante ne nii yow loolu euh, mooy bu fi ne nga ñàkk koo bañoon a am nit ko ak ki ko amul li muy am ne loolu ngay am parce que permission bi loolu lay jariñ de mooy du ma am benn problème bu ma ciy fekk après te bokk na nag ci problème yoo xamante ne dañ ma ne yow man nga am xaj parce que da ngaa ma am xaj ba pare ñu ne léegi nag euh, yow léegi malaaka yi nag duñ fi ñëw. loolu seetal loolu loolu loolu moo tax loolu insha allah loolu ginu la dëgëran ah. voilà loolu ñoom imaamu Nawawi naan lool dafa joywul insha allah ñoom imaam al-Xattaabi waxoon ne non xaj bi nga xam ne dañoo permettre nit ki mu am ko loolu moom bokku waaw loolu loolu bokku ci waaw waaw loolu moom bokku ci waaw loolu daa nekk loo xam ne dañ ko cee seppee que loolu du tere malaaka yi insha allahu taala alam waaw waaw te tamit que ne c'est pas obligé que yow manoo ko def ci kër gi manoo la nekk ci kër gi waaw comme l'imam Malik imamul Qurtubi mu ne kalbu maashiya bi nga xam ne al mubaahu ittixaadu moom lañ permettre nag nit ki am ko inda Malik fa imaamu suñu imaam bi huwa alladhi yusrahu maaha mooy bi nga xam ne day ànd ak moom di dem ak moom di xëy ak moom du nekk ak moom di nekk moom fam ko soxla la la di yahfazu fi daar min as-sura bokkul ak bi nga xam ne moom kër gi ngir mu euh, euh, daal di koy segal ayu waaw wa kalbu zar'u walladhi yahfazu mooy bi nga xam ne moo koy e, garder moom la koy garder yi mooy njaay àll yi ci guddi gi gi laa mina suraax pa ngir mooy daa bëgg wax ne mooy kër gi moom du fi ne waaw <laughs> waaw <laughs> waaw mu ne waqat ajaaza ghayru Maalik kurul imaamu suñu imaam bi wa zar waaw te loolu mooy li gën a dëgër permettre nañ ko ñi nga xam ne ñooy sàcc ñii sàcc mbay mi jur ji ak mbay yi kën ni loolu man nañ ko am te loolu wax nañ la li Imaamu Nawawi wax insha allah loolu moo gën a dëgër kën ne mbir mi dañ ciy qiyaas lépp loo xamante ne nii nit ki daal di koy yor loo xamante ne nii mooy illa yi tax tax yi nekk fële ci yor xaj da koo da ci ñett yële dajee nekk bu boobaa nit ki da koy mën a am euh, te loolu du ko wàññi dara du wàññi ci moom benn xiraat. Euh, euh, wallahu taala alam loolu nag euh, ñu ci attire attention mooy li ñu wax sànq bul gis nit koo xam ne nga gis benn jigéen boo xam day muuru nangam ak nangam gis ko mu yor xaj ngay ñaaw njortu ci moom non bul ñaaw njortu ci moom jàppal ko yenn ko ma boo ko manula mën a laaj lu tax nga yor xaj bi jàppal ko ne moom xam naa moom kii sûrement loolu rek la mën a nekk mooy daa bokk ci ñi nga xam ne dañoo am ngànt bu tax <laughs> ñu mën a am xaj loolu mooy li nga xam ne mooy li gën yell ci ay diggante jullit waa ngay ñaaw xal ci wam ki ah nangam ak nangam ah yow loolu euh, wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna ci lañu jeexal suñu euh, hadith yi nga xam ne am na solo voilà parce que mbir la moo xam ne euh, gaa yi day see xamoo ko du nekk lu tax mu yor bul ñaaw njort ci moom wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in